jeexaloon nag li nga xam ne mooy njàngat yi jëmoon ci xew-xewu umratul xudaybiya walillahi alxamdu walminna <coughs> waxoon nañ la nag am na yeneeni enseignement yuñ ci mën a jële waaye ngir bañ a gën a guddal moo taxoon yemale ko foofu waaye dafa am benn boo xam ne dama ko fàtte woon te li tax ma bëgg ci ñëwaat mooy dama ne woon dinañ ci ñëw bu ñu agsee ci njàngat yi waaye dama ko fàtte ci jotaay bi weesu konoonte kon ñu souligné woon ko door a jeexal muy keroog yonent bi aleyhi wassalaam bi nga xam ne ci la diggal saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ngir ñu jóg daldi wàññi seen karaw ren di liñ fendi daldi wàññi seen karaw walla ñu watu kenn jógul mu wax ko ñetti yoon kenn jógul mu dem gis soxnaam si nga xam ne moom la àndaloon keroog di as-sayyidatu ummuna ummu salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom mu ne ko xam nga ni ngay def ndax bëgg nga ñu defal ñu def li nga bëggam li ngay def mooy dangay génn bul wax ak kenn ci ñoom nga rendi li ngay rendi nga woo sa watkat mu daldi lay wat boo ko defee dinañu def li nga bëgg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jóg daldi def li ko soxnaam soosu di yaay Ummu Salama daldi conseiller mu daldi koy def bi mu ko defee saxaaba yi radiyallahu taala anhum di njëkkante ku nekk di njëkkante ñu ngir lan ngir sa moroom daldi lay wat kon loolu lan lañ ci waxoon loolu dañ ne woon a ah, këne Euh, <clears throat> loolu day jotuñu ko woon junj sax dañu dem ba koy junj ne nañ bàyyi loolu mooy wone ne ci lañuy jànge xadiis bi ñu naan bi ñu naan di ko askanale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan shaawiruhunna wa xaalifuhunna loolu wérul kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne dee leen consulter jigéen ñi di waxtaan ak ñoom di leen laaj seen xalaat waaye bu leen joxee seen xalaat xalaat bañ leen jox jox leen contraire lañ leen wax hada baatil loolu caaxaan la loolu neen la te tukkewul benn yoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bokk na ci boroom xam-xam yi ne liy wérul ku mel ni imaam as-Saxaawi raxmatullaahi aley ne woon taalibe la woon ci imaam eh, <clears throat> alxaafid ibn xajar ne imaam as-Saxaawi mook imaam as-Suyuuti ay ay ay xarit lañu woon même bu dee see diggante walla mais ñoom moom mi taalibi alxaafiz imaam alxaafiz ibn xajar boroom fatxul yi la bokk na ci ñi nga xamante ne nii ah, ñoom dañu ne lii nii nii xadiis bi nii nii gis nañ ne wérul waaye na ko noon imaam ash-Shawkaani it daal dina koy wax am na sax ci boroom xam-xam yi ñu ne boroom xam-xamu xadiis yi raxmatullah alayhi ne wax jii nii li muy lii nii lii nii ñu tuumaal ne xadiis bii nii nii dañ koo créer de toutes sax mooy shaawiruhunna wa xaalifuhunna lu siiw la nag lu nit ñiy wax di ko jëfe nga gis gaa yi naan waaw jigéen ñi moom waxtaan ak ñoom manu ñàkk waaye luñ la wax defal lu contraire loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam masula jàngale loolu te li mu jàngale fii ci Xudaybiya dafa contraire ak wax ji ndax bi lan la def moom aleyhi salaatu wasalaam mu ngi nii bim bim digalee saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bañ kenn jógul deful lim lim lim soxla kan la dem gis soxnaam la gis ci sayyidatu Ummu Salama radiyallahu taala anha wa ardaaha te bi mu ko waxee li mu ko wax la def li mu ko wax boo génnee bul wax ak kenn bu dee bëgg nga ñu defal la li nga bëgg génnal bul wax ak kenn nga daldi li rendi li ngay rendi woo ki nga xam ne mooy sa ki lay wat mu daal di lay wat boo ko defee dinañ def li nga bëgg ba ñu ko defee ñuy jë ba ko yonent ma lay saar saar defee ñuy njëkkante yi à la la topp li ñu ko wax kon moo tax wax jooju du waxu dara ah te lool alxuraan ci boppam dafa dàq wax jooju noonu shaawiruhunna wa xaalifuhunna ndax lan mooy qissatu sayyidatu sayyidina Shu'ayb ak sayyidina Muusa te mufassiruna yi nee nañu kooku sayyidina Shu'ayb la woon moom ba mu demee ci eh, Madian ba sayyidina Muusa daal di reyee nit fële ca Égypte daal di daw ba mu àggee foofu lan lañ ko lan la ndaw si wax baayam mooy ñaari doomu doomam yu jigéen yoo yële doon rooti ba mu demee <coughs> mu rootal leen fekk fa Seydina Muusa alayhi salaam bu nit ñi dem mu rootal leen ñu dem après ñu ñëw kenn ki ñëw na ko sama baay de moo la soxla moo lay woolu ngir man laa fay ndax Ah, liggéey bi ñu defal jàppale bi ñu jàppale ba rootal ñu keroog biñ ñëwee lan la lan doom ji wax conseiller baayam di Seydina Shuaib alayhi salaatu wassalaam yaa abati istajir inna xayra man istajarta alqawiya lamin mu ne ko yow sama baay istajir mooy luyeel service waa ji jël ko mu ñuy liggéeyal jël ko mu lay liggéeyal ndax kat inna xayra man istajarta ndax dëgg dëgg dëgg dëgg ki gën koo xam ne moom ngay luye ay service mooy alxawi koo xam ne dafa am puissant dafa am doole waaye doole ju àndul ak kóolute du doole dara waaye al amin mooy ñaar yooyu lañuy fale njiit njiit day am force pas force ci ci kàttan kese doole noonu waaye ci xalaat waaye ci ci dëggu waaye al mu nekk ku wóor nekk koo xam ne ay conviction yi mu am te mu baax mu ne ci dëgër ci benn ouragan mënu ko cee jële waaye al mu nekk koo xam ne li ko nit ñi wóolu ba teg ko ci loxoom dina ko mën a doxal te benn trahison du ci am mu ne ko kon nag jëlal kooku ki gën koo mën a trouver koo mën a jël comme que yow ay doomi jigéen rek nga am nga bëgg ku ñu li ku la jàppale ci liggéey bi ku ñu jàppale jëlal kii ndax fa in inna xayra man istajarta alqawiyul amin voilà kon mais lan la def mu def ko bi ko doom ji waxee lool doom ji jigéen ji lool la def bi mu daal di proposer teg ay conditions pour Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu daal di d'accord ñu d'accord voilà mu commencé di liggéey foofu kon loolu it lool ci boppam day dàq li nga xam ne mooy shaawiruhunna wa xaalifuhunna yonent yàlla Shuayb ngi alayhi salaatu wassalaam yonent yàlla Muusaa ne fi tamit ndaw si doom ji ne ko doom ji jigéen ji ne ko jël ko mu liggéeyal ñu ndax gën koo mën a li ko mën a ut mu liggéeyal ñu mooy ko am doole te wóor bàyyi ji topp conseil boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sayyidul anbiyaa war rusul aleyhim salaatu wassalaam daldi dem laaj ki nga xam ne mooy ummu yaay ummu salama radiyallahu taala anha wa ardaaha mu daldi def à la li nga xam ne moom la waxoon voilà kon loolu mooy wax la joo xam ne même bu dee siiw na ndax wax ju siiw la wax ju siiw la ku kuy kuy dégg ci gàmm yeeg yooyu di ko dégg ñu koy wax nag ci ton ironie ak reetaan gaay bi ree foog ne ñoo ci ne ndeke newuñ ci dara ndeke newuñ ci dara wax jooju non seulement sanadam baaxut comme li ñoom imaam as-Saxaawi ne ñoom affaire bi wérul ak imaam ash waaye mat matnan huwa baatil matn bi ci boppam caaxaan la neen la ndax yonent bi aleyhi li mu jàngale ak li alxuraan jàngale ak li mu jëf ñu gis dafa wuteeg wax joo xamante ni mooy wax joo xam ne sax waaye waaye dafa wérul sax kon loolu kon bu ci kenn basé wu dégg naan voilà ah waaye yow fii daal jigéen ñi bu leen kenn consulter xam nga loolu mooy waxu erreur yonent bi aleyhi salaatu salaam neewul ne bon man duma consulter yaay ummu salama damay ñëw def lu ma neex te pourtant yonent mi alayhi salaatu lu mu def noonu la ndax moom lu ko neex looloo neex boroomam waaye mu def ko ngir tamit suñu boroom wa shawiruhum wa shawiruhum fil am ñépp la du góor kese ah, ak jigéen ñi ñépp wa shawiruhum fil amr laa kon nag mbir yi loolu la kon nag xam naa loolu moo doon li nga xam ne dañ koo fàtte woon ne comme que nee woon nañ dinañ ci ñëwaat ñu daldi woon mottali matal wax joo jële sinon tey incha allah tey e, comme ni ñu ko digge woon ñu ngi waroon a gis kon e, li nga xam ne mooy tafsiru suuratu al fath bi nga xam ne moo wàcc ci <coughs> xew-xew bii di umratul qada di non di muy umra bu al Hudaybiya muy suuratul Fath suuratul Fath gisoon nañu kon ni nga xam ne noonu la wàcce woon comme nim ne ci saxiix imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi kon ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillahi irraxmani irraxim suñu borom kon subxaanahu wa taala di wax ci suuratul fatx muy suuratul fatxi di quarante-huitième aaya saar ci ni nga xam ne moom lañu toftale euh, alquraan bi suñu boroom di ñu fa nettali li nga xam ne mooy xew-xew sulxul umratul xudaybiya saar bii nag di suuratul fatxi al mooy ak ubbee gisoon nañu li nga xamante ne moo taxoon mu wàcc comme niñ ko gisa woon ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi alayhi li nga xamante ne mooy sayyiduna umar ibn xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne dafa newoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci benn ci tukkeem yi mekk ci guddi la woon nag nee na ñuy dox mu daldi laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu am lu mu ko laaj yonent bi alayhi salaatu salaam tontuwu ko mu laajaat ko tontuwu ko mu laajaat ko ba muy ñett tontu ko mu neen sakilat ka ummuka yaa Umar laqad nazarta ala rasulillahi talaata marratin falam yujibka mu ne ko mu ne boppam moom sayyiduna Umar radiyallahu anhu way sakilat kawmuk yal na la sa yaay ñàkk yow ibn al-Xattaab yaa ngi nii di insister ci yonent bi alayhi wassalaam ñetti yoon faalewu la na ma daal di rëppatal sama warwaay dem ba ca kanam nag di dox jiitu nit ñi nee bi ma toogee tuuti rek ci laa dégg saaix am ku yuuxu yuuxu ma ibn al-Xattaab ma daldi ñëw mu ne ma wuyul yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ma daldi tiit naan baa alquraan wàccul ci sama ci ci sama kaw suñu boroom nee na bi nga xamante ne nii ci la ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal mu daldi nuyoo nee ma ma di nuyoo loolu <clears throat> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko laqad unzila alayya laqad unzilat alayya suuratun hiya ahabbu alayya ahabbu hiya ahabbu lii mimmaa tala'at alayhi alayhi shams wa mimmaa tala'at alayhi shams mu ne ko man de wàcc nañ ci man saar boo xamante ne moo ma gënal fopp li nga xamante ne nii gënal fopp lépp loo xamante ne moom la sant jant bi tiim ci ay trésor ak i gànjar ak i wurus ak lépp lu yam na mu àddina nee na mu daldi may jàngal inna fatahnaa laka fathan mubiina mu ne mooy loolu mooy saar bi kon gis nañ ne loolu la waaye na ko noonu it gisoon nañ ne xadiis boobu sayyidina kay ñoom sayyidina anas waaye na ko noonu ñoom sayyidina sahl ibn hunayf radiyallahu ta'ala anil jamii ñoom ñépp nettali nañ xadiis yu mel noonu te ñu ngi kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu daldi kon tudde saar bi suuratul fath muy suuratul fath di saar bi nga xam ne ma wax ouverture gi nga xamante ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala defal ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum lool moo tax nag lii nag fatx gi nag boroom xam li nga xam ne mooy li gën a loolu la xaadis yi wax mooy sulxul mooy umratul Xudaybiya gi li nga xam ne nag li nga xam ne mooy sulx giñ ci def muy traité bi jàmmoo gi ñu jàmmoo ak waa Quraysh loolu noonu la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax moom la tudde fatx fii comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daldi solo moom imaam al buxaari mu daal di jële ci ki nga xamante ne mooy mu ne xaddatani muhammad mu ne xaddatani muhammad ibn bashaar qaala xaddatanaa gundar qaala xaddatanaa shucbatu qaala samictu qataadata an anasin radiyallahu tacaala can iljamic mu ne innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qaala alxudaybiya kon imaamul Buxaari mu ne xaddatani mu ne nettali na ma Muhammad ibnu Bashaar di sama sëriñ di Muhammad di doomi Bashaar di Bundaar qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Gundar kooku mooy Muhammad ibnu Jaafar ndax ñoom ñaar ñii kenn ki lañ naan Bundaar keneen ki di Gundar Muhammad ibnu Bashaar nag moom mooy Bundaar ki nga xam mooy Bundaar ki nga xam ne nag mooy Muhammad ibn Jaafar kooku mooy Gundar te moom Gundar mii ki mu jële xadiis bi kooku bàyyi jiitam la woon mu ne xaddatanaa nettali na ma Shu'ba muy Shu'ba ibn al-Hajjaj mi nga xam ne wax jot nañ jiitu yàggul bu yàggul tudd nañ fi ay jaloora moom sayyidina Shu'ba ne woon xaritu imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jamii moom Shu'ba ibn al-Hajjaj te bokk ci septième tabaqaat bi moom mu ne kon moom nag moom moo moo dencoon ki nga xamante ne mooy yaayu Ghundar bii di Muhammad ibn Jaafar noon nag ci moom la ko Muhammad ibn Jaafar di Ghundar jële mu ne kon qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Shu'batu di Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'miniina fil hadiis qaala mu ne Qataada mune man de dégg naa Qataada ibn Di'aamata as-Saduusi man de Shu'ba dégg naa ko mu jële moom an Anas mu jële ci sayyidina Anas ibn Maalik ibn Damdam radiyallahu ta'ala anil jamii' moom Qataada mu ne jégg na se jële na ci sayyidina Anas mu ne di wax début saar bi innaa ñun borom bi fatahnaa ñoolu ubbil fathan ak ubbi mubiinan gu leer a leer mu ne loolu mu ne xaala seydina anas ne alxudaybiya ne mooy li nga xam ne loolu fatxan mubiinaan googu mooy mu mooy li nga xamante ne mooy xudaybiya mooy li xewoon mu xewoon ci sulxul xudaybiya waaye naka noonu tamit lañu jële ci sayyiduna jaabir ibn abdillah comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam tabari daldi soloowe radiyallahu taala anil jamii mune ne moom sayyidina jaabir radiyallahu anhu maa kunna na'uddu fatha makkata illaa yawmal hudaybiya mu ne ñun de saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam doonuñu woon jàppe ubbi màkka ubbi ku ñu ubbi màkka jàppe wuñ ko woon lu dul ne mooy bésu Xudaybiya mooy bés boo bële ji bés bi ñu def nii ci sixième bi ci sulhul Xudaybiya ñun moom lañ jàppe woon li nga xam ne mooy fatxu màkka waaye na ko noonu tamit lañu jële ci sayyidina imaam al-Baraa ibn Aazib radiyallahu ta'ala anhu wa nabi nga xamante ne nii mu ne ta'udduuna antumul fatha fatha makka wa qad kaana fathu makkata fatha wa nahnu na'uddul fatha bay'ata ar-ridwaani yawmal hudaybiya moom imaam al-Baraa ibn Aazib radiyallahu taala anhu wa te loolu xadiis boobu gis mu ngi woon ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullahi alayhi te bi nga xamante ne ci lañuy tàmbalee li nga xam ne mooy nettali umratul xudaybiya tuddoon nañ ko ndax xadiis bi tudduñu lépp mooy fi mu doon wax naan wal xudaybiyatu bi'run moom sayyiduna al bara radiyallahu al xudaybiya bi'run ab la ci xadis boobu nag ci la wax ne ta'udduna antum yéen de yéen yéen yi ak yéen ñii ñëw da ngeen di jàpp ne yéen de da ngeen a jàppe antum al fatha ka ne ubbeegu mag mooy fathu Makka ubbi gi yonent bi salaatu wassalaam daal di ubbi Makka mu ne leen nag ah ñun duñu weddi ne loolu loolu demewul noon de waqad kaana fathu makkata fatha dëgg-dëgg nag ubbi màkka gi nga xamante ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbi ci wicceelu aneem bi muy wicceelu at mi juróom-ñetteelu at ci gàddaayam gi alayhi salaatu wassalaam mu ne lool de dëgg-dëgg moom ngeen jàppe ne mooy fathu màkka waaye loolu de moom fatxu Makka la ubbee la de ah ah ubbee la de waaye wa nahnu kantaa ñun saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ñun nag nun na wa nahnu na'uddul fatxa bay'ata ridwaan yawmal Hudaybiya mu ne kantaa ñun saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun de dañoo jàppe li nga xam ne mooy fatx ubbee gi mooy bay'atu ridwaan mooy keroog ci jaayante gi xam ne ca lañu tuuf li nga xam ne mooy ngërëmu boroom bi subhaanahu wa ta'ala di yawmal Hudaybiya bisub Hudaybiya kon loolu mooy li nga xamante ne kon li jëm ci li nga xam ne mooy fatx kon ñu xam ne kon fatx bi muy wax fii mooy dëgg-dëgg mooy sulhul Hudaybiya moom la suñu borom di wax fii moo tax bi mu ko waxee keroog gisoon nañ ne sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ci yeneen riwaaya dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam aw fath ne ko ndax li ab ubbee la li ma jàngal ne ma li nii lii fatx la lii ñu def nii jóge Xudaybiya te jotuñoo dugg sax fa nga xam ne moo ñu taxoon a jóg di dem siyaare ji Kaaba gi zaadahallahu tashrifan wa takrima yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah kay lii ak ubbee la kon nag loolu la sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di dal kon nag ginnaaw bi nga xamante ne ci lañu xam kon lu tax saar bi wàcc ak contexte bi mu wàcce saar la nag boo xam ne dafa wàcc ci guddi gi la wàcc mooy ne moom la suuratul layliya la muy saar la boo xam ne guddi la wàcc ndax da ngay gis ci ñi nga xamante nii ci ulumul qur'aan yii nii dalee nay dañ ci yittewoo muy ana saar yi nga xamante ne shitaa'iya la saar yoo xamante ne nii ci nawet la la wàcc walla bokk yoo xam ne sayfiya la saar yoo xam ne ci tàngoor la wàcc waaye saar yoo xam ne nahaariya la mooy bëccëg lañu wàcc ak saar yoo xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy layliya la comme bii nii saar yi nga xamante ne mooy layliya mooy comme bii nii ndax gis nañ ci riwaaya bi nga xam ne moo nekk ci saxiixul imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi bu sayidina waa kër sayidina Umar ñoo ko nettali te gis nañ moom lañ tudd sànk ci début bi mooy bi muy wax ne moom ci la laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñetti laaj yooyu mu ne lool guddi la woon bi ñuy dox ba ci guddi gi lool la wax ci la yonent bi alayhi salaatu salaam woolo daal di koy jàngal inna fatahnaa laka fathan mubiina kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu xam loolu suñu boroom subhaanahu wa taala kon nag di nettali fii li nga xamante ne ni mooy sulhul Hudaybiya muy trêve boobu la nga xamante ne nii moom moo doxoon diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Suhayl ibn Amr al-Aamiri al-Qurashi al-Aamiri muy Suhayl ibn Amr mi nga xamante ne nii ñoom la waa Quraysh daldi woon yónni ngir nag ñu daldi def accord ak yonent bi alayhi suñu boroom subhaanahu wa taala kon baada audu billahi min alsheytaani ci turu suñu boroom bismillah ci turu ki nga xamante ne mooy Allah arraxmaani moom mi nga xamante ne moo fees dell ak yërmande arraxiimi moom mi nga xam ne moom la yërmandeem daal law daal di mu ne ci moom lay tàmbale mu ne innaa fataxnaa laka fatxan mubiina innaa dëgg-dëgg ñun boroom bi subxaanahu wa taala fataxnaa ubbee nañ la fatxan li nga xamante ne mooy ubbee mubiinan bi nga xamante ne mooy gu leer la li yaxfira laka allahu ngir borom bi subhaanahu wa taala daal di lay jéggal maa taqaddama li nga xamante ne moo jiitu yow sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam li jiitu min dambika ci say bàkkaar wa maa taaxara ak li nga xamante ne ni moo mujj wa yutimma mu daal di matal ni'matahu ngir matal li nga xamante ne mooy ay xéewalam alayka yi mu dotti ci sa kaw wa yahdiyaka mu daal di lay gindi siraatan ci yoon woo xamante ne nii mustaqimaa gu coowooral la mooy na lii nii yépp fatxu Makka dafa jural lii lépp yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wax nañ la xam day xam ne nag buñ naan uh, dunubul anbiya mooy bu ñuy wax ay bàkkaar di wax anbiya yi xam nga ne loolu bokkul ak ñun li ñu dégg bàkkaar à jamais au plus grand moo tax wax ji ñu naan li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy zunubu ñu baax ñi rek seen bàkkaar yi nga xam ne mooy yu baax yi saaliha yu baax yi gaa yi def noonu rek bàkkaar la ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu gina a kawe mooy wax yu mel noonu mais tekkiwul ne du yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dañuy def bàkkaar ñooñu ay maasumoon la mooy ñoo xamante ne suñu boroom subhaanahu wa taala ñoom ñoom moo leen ñoŋal ci li nga xamante ne mooy nekk ñoo xam ne di def bàkkaar kon nag bu waxee lii li yaxfiraka ngir suñu boroom li yaxfira laka ngir mu jéggal laka ñeel la allahu bur yàlla maa li jiitu min dambika ci say bàkkaar wa maa taaxara yi mujj mukk mukk jubluu li nga xam ne moom lañu xame bàkkaar de wa yutimma ni'matahu mu matal waaye ci ubbigum leen ubbil lii nii ci sulxul xudaybiya alayka ci yow wa yahdiyaka ni'matahu xéewalam alayka ci yow wa yahdiyaka mu gindi la ziraatan yoon mustaqiima gu coowooral wa yansuraka mu daldi lay dimbali allahu bur yàlla nasran aziza dimbal loo xamante ne nii gu màgg lay doon te dëgër te féete kaw muy ndimbal lu am doole la lay la lay dimbalee huwa mu ne boo boo ngeen bëggee xam kooku mooy ki nga xam ne mooy borom bi la defal lii yépp huwa mooy ki nga xamante ne alladi ki nga xam ne anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdaadu imaanan ma'a imaanihim walillahi junuudu samaawaati wal ardi wa kaana allahu aliman hakiima mu ne huwa borom boroom bi alladi mooy ki nga xam ne anzala moo wàcce as-sakiinata dal dal ak li nga xamante ne mooy ak dal fii quluubil mu'miniin ci xolu ñi nga xamante ne ñooy woy ngëm yàlla yi keroog ca Xudaybiya li yazdaadu ngir ñu yokk imaanan ngëm maa imaanihim yokk ngëm ci seen ngëm loolu mooy wane ne kon ngëm yàlla day wàññ day yokku waaye it da ciy dañ ciy jàng ne ngëm yàlla day wàcc day wàññeeku comme li nga xamante ne loolu mooy mooy madhabu jamaahirul ulama min ahli sunnati radiyallahu taala anhum wa ardaahum mooy ngëm yàlla day yokk comme day wàññeeku te lool ku nekk man nga ko seetlu ci sa bopp kon suñu boroom ne maay ki nga xamante ne maa wàcce ak dal ci xolu booy ngëm yàlla yi li yazdaadu ngir ñu yokku imaana ngëm yàlla maa imaanihim booleeg seen ngëm yàlla seen ngëm yàlla di gën a yokk mu ne walillah mooy keroog Xudaybiya bi nga xamante ne nii ci la leen kuffaaru Qurayshi nii di nargeeg yooyu yépp suñu boroom ne maa li nga xam ne ñooy dal gi ngeen amoon ba liñ leen doon dañ leen doon menacer yépp meru ngeen ci ndax di la menacer te kii di la menacer moom daanaka boo ko songee moom duma ko li tax suñu boroom retenir leen ba defu ngeen dara loolu suñu boroom moo ko def ci seen xol muy ak dal goo xam ne ci dal goo ngeen dal nag ñu yokkal leen ci li nga xam ne mooy seen ngëm yàlla ci kaw ngëm yàlla gu ngeen amoon mu ne walillahi tañeel na buur yàlla junuudu samawati wal ard li nga xamante ne mooy soldaay sasamaan ak suuf yépp suñu boroom subhaanahu wa taala la ñeel mu ne wa kaana allahu te buur yàlla nekkoon na te du na deñ di nekk aliman aji xamaakoon xakiman ko xereñ la woon moom ko xereñ la de li yudxila almuminina walmuminaati jannatin tajri min taxtiha al anhaar min taxtiha al anhaaru xaalidiina fiiha wa yukaffiru anhum sayyi'aatihim wa kaana daalika inda allahi fawzan aziima mu ne nag boo gisee loolu lépp mu defal leen lii génn leen ba nga xamante ne mooy ngeen dem ba Xudaybiya daal di fay des loolu lépp di ay mettit yoo xamante ne nii daanaka saxaaba yi radiyallahu anhum manuñu ko woon a supporter yonent bi alayhi salaatu wassalaam fexe ba ñu dal ba dëppaat mu ne loolu lépp dama man maa ko def dal googu maa ko def ci seeni xol waaye maa def yii yépp li yu doxee la ngir ma dugal almu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi jannaatin wi ay àjjana tajri yoo xam ne lay daw min tahtiha al-anhaaru ja suufam dex ya xaalidiina fiihaa fa lañuy sax wa yukaffira mu daldi leen faral anhum ñi wallif leen sayyi'aatihim seeni seeni bàkkaar wa kaana te nekkoon na te du dañ di nekk daalika te lii nii mooy jëf jii nii ma def nii inda allahi fa buur yàlla fawzan muy ak ngañaay aziman gu màgg-màgg waaye en même temps li nga xamante ne nii moom laa def ngir dugale ci ñooy ngëm yàlla yu góor yu jigéen yi aljana waaye daal di leen ci faral seeni bàkkaar naka noonu ci beneen côté bi wa yu'adhibu al-munaafiqiina wal-munaafiqaati wal-mushrikiina wal-mushrikaati adh-dhanniina billaahi dhanna as-saw' alayhim daairatu sawi wa gadiba allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira mu ne wa yu'adhiba almunaafiqiin mu daldi ci même ci ci même temps bi mu daldi mbugal ngir tamit mu mbugal almunaafiqiina naafiq yu góor yi wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen yi wal mushrikiina ak polythéistes yu góor yi wal mushrikaati ak bokkaalekat yu nga xamante ne mooy jigéen yi adhanniina ñi nga xamante ne ñooy am ay njortu billaahi ci buur yàlla dhanna saw i njortu lu ñaaw mooy am njortu lu ñaaw ñi nga xamante ne nii mooy ay ay ci seen boroom waalayhim dina nekk nag ci seen kaw daa'iratu saw mooy ne ñoom li ñu yaakaar di ko njort ci suñu boroom mooy ne ñoom musiba yi ak anuk al alkandeek yu bon yéeg yu ñaaw yépp ci seen kaw lañuy dem moo leen di wër fone wa ghadiba allahu yàlla mere na leen alayhim merum yàlla dal na seen kaw wa la'anahum mu daal di leen mu daal di leen mu leen rëbb wa a'adda lahum mu leen waajal jahannama jahannam wa sa'at aka ñaaw masiira la nga xamante ne nii ak a ñaawta bon masiira sujuur boobale biir jahannam mu ne walillaahi junuudu samaawaati wal ard wa kaana allahu azizan xakima mu ne walillaahi ñel na suñu boroom subhaanahu wa taala junuudu samaawaati wal ard soldaari asamaan ak suuf wa kaana allahu te buur yàlla nekkoon na te du dañ di nekk azizan ku noot ci nguuram xakiman ku xereñatte inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira lituuminuu billahi wa rasulihi wa tucazziruuhu wa tuwaqqiruuhu wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila suñu boroom ne inna arsalnaaka mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam innaa ñun de arsalnaaka ñoo la yónni shaahidan nga nekk koo xamante ne way seede la nga sa xeet wa mubashiran waaye di leen bégal di bégal ñi nga xamante ne ñoo nangoo topp njub gi wa nadhiran tey xupp ñi nga xamante ne nii faalewuñ luy diine faalewuñ luy yàlla faalewuñ luy ak mbaax li tu'minu billah dama leen réew dañ laa yónni nga nekk koo xam ne seede ngay doon mooy di seede ñi nga xamante ne nii ñooy jullit ñi ci li ñu nekkeek li ñu jëf moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne mooy seede xeetam mu ne wa mubashiran nga nekk koo xam ne kuy indi bonne nouvelle nga pour ñi nga xam ne ñoo nangoo topp al islaam waaye ñi nga xam ne ñoo nangoo nekk ci lu baax wa nadiran waaye ngay xupp ñi nga xamante ni ci safaan lañ ne bu ko defee boo doxalee lii nii ndax mubashiran wa nadira ku mat dëgg noon ngay mel doo nekk koo xamante ni nii yow mubashir kese nga mooy yow daal da ngay yow di am mooy yow yow yow yow dugal mbégte kese ngay def ba gaa yi daal di dem ba daal di daal di naagu ci yi nga xamante ni mooy yu bon yi ñu ne dem ba jàpp ne sax yu bon yi ñu ne garaawatul ndax yu nga xamante ne moom nga leen di wax naan leen buur yàlla moom ñépp lay jéggal ak yu mel noonu ba tax gaa yi daal jàpp ne léegi moo kon de garaawatul ñun daal nañuy naan sàngara ñun suñu naan sàngara gi lu tax ñu ciy jóge ndax lu ñu naan naan naanit suñu boroom duñu lakk ndax ñépp lay jéggal loolu nag moom nekk ci loolu kese kese loolu du mat de ku mel noonu kooku matul ñaan kay na nadiran waaye it nekk koo xamante ni nii kese yow lenn rek la fuñ la topp ngay ne fuñ la dégg rek wala foo ne naan gaa yi jahannama dina tarde gis nga gaa yi ay boo xoolee lu xaraam benn yoon sax sa mbugal loolu noonu jahannama daal dina ci war ci yow te nag ni nga koy waxe di ko wax moom kese kese kese gaa yi duñu am benn espoir gaa yam ngandum désespoir tiit ba pare ñàkk nag li nga xamante ne sax mooy mooy ñàkkatee espoir ci li nga xam ne mooy suñu boroom daal di leen jéggal ñoom it effet boobu def ci ñoom nga xam ne ñoom it ñu ne kon nañ nuur ci li ñu ne ndax moom de toute façon lu ñu man di defit suñu boroom dañuy mbugal te li ñu def rëy na suñu boroom nag ne déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag melul noon de moom dafa boole ñaar yépp te loolu mooy al kamal moo tax mu ne inna dëgg-dëgg loolu mooy ak mat dëgg-dëgg moo tax mu ne inna ñun borom bi arsalnaaka dañ laa yónni shaahidan nga nekk koo xam ne yaay seede sa xeet wa mubashiran nga nekk koo xam ne ku leen di bégal nga wa nadhiran waaye di leen xuppal la moo xam ummatu daawa ak ummatul ijaaba moo xam xeet wi nga xamante ne ci ñoom la ko suñu boroom yónni muy ñépp ba mu ñëwee ba ni ilaa yawmid diin muslimuhum wa kaafiruhum ku gëm ci ñoo ak ku ñàkk gëm ci ñoom ñoom ñooy ummatu daawa waaye ummatul ijaaba mooy ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi xeetu umma bi nga xam ne ñoo ñi ko nangul ñooñ ñépp nag suñu boroom ci ñoom ñépp la leen yónni ngay bégal ñi ci gëm di jox espoir it ñi nga xam ne ñu ngi ci ay ñaaw ñaawteef que ne lu mu garaaw garaaw seen boroom mën na leen a jéggal waaye ki nga xamante ne tamit ay def ñaaw ñaawteef luñ ko wax moom di ko kii muy gën a ràngate ko ñu ne ko dina dal sa kaw de mu ne li tuuminu billah bu ko defee nit ñiñ la yónni ci ñoom ñoom ñu daal di gëm billaahi ci borom bi subhaanahu wa taala wa rasuulihi ak ndawam bii di yow alayhi salaatu wassalaam wa tu'azziruuhu bu ko defee it ñu daal di koy màggal wa tuwaqqiruuhu ñu daal di koy wak moom alayhi salaatu wassalaam gëm yàlla gëm yonent mi alayhi salaatu wassalaam wa tu'azziruuhu ngeen di màggal ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa tuwaqqiruuhu moom tamit ngeen koy wekk di koy teg foo xamante ne du ngeen fa kenn wa tusabbihuuhu tusabbihuhu goog nag boroom xam-xamu tafsiir yi rahmatullahi alayhim ñu ne nag damir googu ci boroom bi la jëm mooy wa tusabbihuhu nga ngeen koy ngeen koy soril di ko dindil li nga xamante ne di ko sàbbal yi nga xamante ne nii di ko dindil yi nga xam ne mooy ñi xamul dara di ko jéema taqalaka jéema tuumal waaye suñu boroom subhaanahu wa taala mooy moo tax mu ne wa tusabbihuhu ngeen koy sàbbal ratan suba yi waaw waasila ak li nga xamante ne nii mooy ngoon yi début journée yépp ngoon yi yépp ngeen sax mooy di sàbbal seen boroom moo tax ci boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ ne li tu'minu yi ngir ngeen bëm bil ngeen gëm buur yàlla wa rasuulihi ak ndawam gi watu wa tu'azziruhu ngeen màggal ko moom borom bi subhaanahu wa taala daal di koy dimbali ni ngeen koy dimbalee mooy dimbali diineem ji wa tuwaqqiruhu ngeen daal di koy màggal moom borom bi subhaanahu wa taala teg ko fu ngeen tegul kenn kenn kenn watu sabbihuhu ngeen koy sàbbal ci seen julli yeeg seen door de julli bukratan journée yi suba yi wa asila ngoon yi mu inna allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha waman awfaa bimaa caahada calayhu llaaha fa sa yutiihi ajran caziima suñu boroom subhaanahu wa taala di ñu ñëwal nag ci li nga xamante ne ni mooy nag nettali jaayante bi xew keroog ci Xudaybiya nga xamante ne nii li nga xamante ne moo ko waraloon comme ni ñu gisa woon ci riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi wa an abiih kene yonente bi alayhi salaatu wassalaam keroog dafa woolu sayyiduna Umar bi ñu newee fi nga xam ne mooy Xudaybiya mu yónni Xiraash ibn Umayya gal Xiraash ibn Umayya ñi nga xamante ne alxuzaa'i waa waa waa Quraysh yónni ko daal di koy jox benn gëléemam mu war ko ngir dem wax waa Quraysh li ko tax a ñëw fii Xudaybiya ne li ko tax a jóg mooy dafa ñëw ngir umra kaaba gi ziyaar ci kaaba gi waaye xare taxu koo jóg Xiraashim nu Umayya radiyallahu ta'ala anhu warda dem waa Quraysh dégluwuñ ko sax daldi cor giléem gi naroon koo rey lawlal ahaabish budul woon ak ñoom ñoom ñoom muy ahaabish di allié Quraysh yoo yëla dëkk dëkk ci suufu Quraysh budul woon ak ñoom de ñoom ñu daldi koy faat keroog ñoo tax bañ bàyyi ko mu dellu bi mu delloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woolu sayyidina Umar ibn al al-Faaruq radiyallahu ta'ala anhu warda ngir mu dem yónnee yóbbu wax yónneentam bi nga xam yóbbalam waa Quraysh yónneentam waa Quraysh ne leen kat moom li ko tax a jóg mooy umra waaye xare taxu koo jóg sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci gàttal joxe ngànt ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag mën naa laa tegtal koo xam ne moom la waa Makka gën teral ka man te moo gën a am am dayo fa ñoom ka man mooy kan mu ne ko Usmaan ibn Affaan di sayyidina Usmaan ibn Affaan al-Mi'taa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa su yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woolu sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu wa ardaa yónni ko ci waa Quraysh mu dem waa Quraysh benn mbokkam di Abaan dal di koy gatadu daal di koy yiir mu dem ba waa Quraysh daal di leen jottali message yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na sax ci yenn riwaaya yu ne yonent bi salaatu wassalaam dafa yónni waale woon sayyiduna Usmaan ngir mu gis ñi nga xam ne ñooy jullit ñi gëm foofu tey làq seenu ngëm ngir lan ngir mu ne leen que ne mu mu bégal leen ci li nga xam ne mooy ubbee gi nga xam ne mooy ñëw gu mu ñëw fii ak kàttan gi leen suñu boroom subhaanahu wa taala jox waaye yi nga xam ne daal mooy keroog bi ñu deme waa Quraysh daal di koy proposé ginnaaw gi ne ko dégg nañ sax waaye léegi bu la neexee yow Usmaan yow moom man ngaa wër man ngaa wër Kaaba gi Seydina Usmaan ibn Affaan man wër Kaaba gi dara laa wërul fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi wëruñu muy nekk fa nag waa Makka daal di ko fay téye nag rumeur bi daal di nag jóg nag ba agsi ci fi nga xam ne mooy Xudaybiya fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi daal di kante kenekat inna Uthman qad qutil kenekat sayyiduna Uthman radiyallahu anhu moom kat rey nañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woote nag woote li nga xamante ne nii mooy jaayante ñu jaayanteeg moom te ñu ko doon defe suufu garab googale ba nga xamante ne nit ñi ñëw di jaayante ak moom di jaayante ak moom ci duñu daw dinañu muñ te dañuy ci jaayante ba dee bu dee ne waa Quraysh daal dañoo rey ki nga xam ne mooy sayyidina Usmaan mu tàllal loxoom saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum di daal di ñëw di jaayante ak moom kenn par kenn ay mboolooy mbooloo loolu nag ba nga xamante ne nii mu yëkkati loxoom moom alayhi salaatu wassalaam loxo ndejooram ne haadihi ni Usmaan ne loxo bii moo représenté loxo sayyidina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan mu daldi dóor ci beneen loxoom ne loolu mooy loxo sayyidina Usmaan te moo gënoon loxoy saxaaba bu ne bu sañoon loxo boobu noonu nekkoon bobam waaye nag booba bu sayyidina Usmaan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam représenté foofule loolu nag la suñu borom subhaanahu wa di nettali fii ci dixième aaya bi ci suuratul Fath ci fukkeelu aaya bi mu ne innal ladhiina yubaayi'uunaka dëgg-dëgg ñi nga xamante ne nii ñooy jaayanteeg yow alayhi salaatu wassalaam fii ci Xudaybiya innamaa dëgg-dëgg li am ba des mooy yubaayi'uuna ñu ngi jaayanteeg Allah ak buur yàlla ñoom de buur yàlla jaayanteek yow mooy jaayanteeg buur yàlla dëgg-dëgg ndax lan yadullahi loxol yàlla de fawqa aydihim mu ngi ci seen kaw loxo te kan loxo kan moo ne woon ci kaw loxo ñene ñoom saxaaba yi mooy loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye loxoom boobu moo représenté woon li nga xamante ne mooy loxoy yàlla moo tax mu ne yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim mooy mu ngi ci seen kaw loxo mu ne nag faman nakasa comme que nag yéen buur yàlla ngeen jaayante moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam kuy dox la kuy doxal ak moom xamal ne buur yàlla dëgg dëgg dëgg ngay amal affaire nag na nga xam bu baax li nga xamante ne moom ngay def de moo tax mu ne inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha fawqa aydihim dëgg-dëgg gis nga ñi nga xam ne ñooy jaayanteeg yow fii mooy yubaayi'uuna allaha ñu ngi jaayante de li ñu xam ne jaayanteeg yow mooy jaayanteeg yàlla yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim mu ngi ci seen kaw loxo faman nakasa képp nag koo xamante ni dafa jaayante ba pare daal di génnaat ci njaayante googale mooy ne li nga xamante ne moom nga jaayante woon que tey moom bu dee rey nañu Usmaan duñu daw waaye it dañuy taxaw résister xeex ak waa Quraysh doom li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu dee lool de rey nañu Usmaan la nunaajizannahum waat nañ ne dinañ xareek ñoom ba ñoom ñoom ñoo fi jóge wala ñun ñu daal dootuñu ne mu ne nag képp nag ku jaayante ba pare ak jaayante goo mën a jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sabab xam nga lii fii la doon wax ci jaayante gii ci jaayanteeg ridwaan bay'atu ridwaan waaye képp ku jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaayante gu di ne waa dem nag ci biir nag moo xam ay jamono après wala lool nga rëcceekuwaat ne man maa jaayante woon ax ah, loolu man pare naa ci newatuma ci suñu boroom nag ne fa man nakasa képp koo xam ne dafa génn raxase loxoom ba génnaat ci li nga xamante ne mooy jaayante gi daal di koy fell fa innama dëgg-dëgg na xam ne yankusu moom nekkul ne dafa wàññi ala innama yankusu ala nafsi mooy wàññiwu ko dara wàññiwul kenn ku dul boppam la daal di trahir te moom la wàññi moom la moom mooy moom mooy këpp problème yépp ci moom lay këpp mooy ne li nga xamante ne mooy jaayante yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ne yow sa bopp nga trahir te xama ko ko mu ne waman awfa képp nag koo xamante ne dafa matal bi ma ahada alayhi allah li nga xamante moom la joxante pacte ak boroomam subhaanahu wa taala fa sa yutiihi ajran azima xelséef na jox pay goo xam ne gu muy àjjana mu ne sayaquulu laka almuxallafuuna min al-a'raabi shaghalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa fastaghfir lanaa yaquuluuna bi-alsinatihim maa laysa fii quluubihim qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in araada bikum darran aw araada bikum naf'an bal kaana allahu bimaa ta'maluuna xabiira gis nga suñu boroom subhaanahu wa taala bu ñu seetloo aaya yi nga xamante ne ñooy nettali xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp dañuy gis ne aaya yooyu wala saar yooyu dañu wuteeg ni nga xamante ne noonu lañ ko miine ci ahlu siyar ci waa siira ak noonu comme ni ñuy doxalee topp tram yi année par année wala boog fee yi ñuy commencer début bi ba fin te loolu da ngay gis ne ci mooy noonu nit ñi noonu la ñuy def mooy bu ñuy commencer soir même bu dee ne dañuy joxe intrigue bi ba pare léeg-léeg wala joxe fin bi waaye bu ñu koy dérouler da ngay gis étape par étape suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala gis nañ li mu njëkk a tudd mooy bay'atur inna fatahna laka fathan mubina mooy mu ngi ko ginnaaw bi ñu paree bay ñibbi ci la wax loolu ubbi gi ba pare ñëw di tudd mu commencé innal ladina yubay'unak commencé jaayante ga nga xamante ne mu ngi amante woon di kii allégeance gi amoon ca suufu garab ga léegi nag bi mu paree ci loolu muy tudd loo xam ne moo jiitu woon mooy ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn keroog madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam te te yëgaloon ko tribu zarab yi nga xam ne ñoo waroon a foofale ci madinatul munawwara di ay juhayna ki muzayna ak waa xifaar ak ñu mel noonu daal di leen koy yëgal ngir lan ñu mën a ànd ak moom daal di génn dem ziyaare ji kaabatal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima te yi bari na woon haa ñun nag moom duñu dem ba lenn ña ko daboon daal daal di koy dab ca biti ba muy dem ànd ak moom lool nag la suñu boroom subhaanahu wa taala di nettali nii ne sa yaquulu laka dina la wax almuxallafuuna ñi nga xam ne ñoom dañu foog ne ñoo ko def seen bopp waaye ñoom buur yàlla moo dogal ci ñoom que ni génnuñu seytaane jay leen ba ñu des fa ñu des ne duñu génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir dem li nga xamante ne ni mooy umratul Hudaybiya sa yaquulu xilsif na laa wax ñeen la yow alayhi salaatu wassalaam laka almuxallafuuna ñi nga xam ne dañ leen a wu dañ leen a dañ leen bàyyi fële demuñu te ñooñu li taxoon ñu mooy suñu borooma dogal ci ñoom que duñu dem fenn Iblis daal leen jay ci yooyu minal aaraabi te bokk ci ñi nga xamante ne ñooy kaw-kaw yi shagalat naa dinañu la wax ne shagalat naa daal dinañuy préoccupé amwaalu naa li nga xamante ne mooy suñu alal yi mooy ngànt yi nga xamante ne moom lañ joxe keroog bi nga xamante ne nii ñoom arab yi te lañu ne duñu ñëw seen ngànt yi ñu joxe woon mooy mooy ngànt yi ñu joxe woon mooy ne ha suñu alal yi ana naka la ñuy def moom suñu doom yi naka la ñuy def ñoom suñu kër yi bu ñu demee bàyyi leen fi loolu wóorul ci suñu noon yi mën nañ ñoo ginnaawu ñuy joxe ngànt yooyu moo tax lool nag foo ngànt yooyu ñu doon joxe muy ay ay ay ay ay ay ay fausses yooyu ñu doon joxe moom la suñu boroom subhaanahu wa taala ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne sa sa yaquulu lakal muxallafuun ne ko nag gaa yi nga xamante ne nii mooy mooy kaw-kaw yi dinañu la wax al muxallafuuna bokk ñi nga xam ne ñoom lay suñu boroom daldi bàyyi fële ñëwuñu iblis daldi leen jay toog loo leen fële ci idée yu bon yim defoon ci seen xal yi ñi lañ la wax xelsef nañu la wax naan la shaghalatna li ñu li nga xam ne moo ñu préoccupé de moo tax bana ñu ñoo génn ànd ak yow mooy amwaalunaa suñu alal yi wa ahlunaa ak li nga xamante ne nii mooy suñu kër yi kon nag fastaghfir lanaa yàlla ya waayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jéggal ñu rek bàyyil rek ñu daal di toog da mooy comprendre suñuy excuse rek jéggal ñu rek bu ñu génnul bu ñu ko jàppe suñu boroom nag na yaquluuna ñu ngay wax bi alsinatihim ca seen balammeñ ya maa laysa fii quluubihim loo xamante ne nii newul ci seen xol yi de gëmuñu dara ci li ñuy wax gis nga dara lañu gëmul ci yii lañuy wax de gëmuñ ci dara ya xooloo nañu ngay wax bi alsinatihim ci seen làmmeñ ya maa loo xamante ne nii laysa newul fii quluubihim ci seen xol ya mooy dara lañ ci gëmul du dëgg de du dara seen seen alal yeeg seen waa seen njaboot yi teewuñ leen de qul waxal yow yonent bi alayhi faman yamliku lakum min allahi shay'an in araada bikum darran aw araada bikum nafaa wax leen ne leen man ana kan ana kan mooy ki nga xamante ne nii yamliku lakum moo leen manal dara min allaahi fa borom bi subhaanahu wa ta'ala ana kan moo mën a fexe yow ba borom bi subhaanahu wa ta'ala in araada bikum darra bu bëggee ci yéen li nga xamante ne mooy lor aw wala boog araada mu namm bikum ci yéen nafaa njariñ gum leen bëgg anañ bu leen bëggee te njariñ wala lor ana kan moo mën a def dara fa yàlla ba wor yàlla du leen teg benn ci yi bal yëg ne bal kaana allahu yëg leen ne bal dëgg-dëgg kaana nekkoon na ta du dañ di nekk allahu biir buur yàlla bi ma taamaloona ci li ngeen di jëf xabiiraa ku ko dañ kumpala ku ko xam la de bal yéen kay dëgg-dëgg li tax ñëwu ngeen xam ngeen ne du li ngeen wax de ndax li ngeen wax moom lewul ci seen da ngeen di wax ci seen làmmiñ lay maa laysa fii quluubikum bi fii quluubihim loo xam ne newul ci seen xol yi moom lañuy wax waaye bal li am ba des mooy lii nii man borom bi maa lay wax yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam li tax gaa yi ñëwuñu ànd yow keroog de mooy ne bal zanantum li am ba des mooy gis nga ñoom ñii dañoo am njort boo xamante ne nii woo xa an lan ñoom dañoo amoon njort goo xam ne jege na fa ñoom yaqiin kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam du dëpp mukk bëb ku waay yow dem na Quraysh mooy signé na acte de mort am moo ko ak moom moo tax ne bal dëgg-dëgg nanantum da ngeen a njortoon an lan yanqaliba rasul kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam da du dëpp mukk du daldi jóge bu bu demee Quraysh du dëpp wal mu'minu wal ak woy ngëm yàlla yi ànd ak moom nii di saxaabaami radiyallahu anhum ilaa ahlihim dootuñu ñibbiseeti génn nañ Medina mooy def nañ Medina aja dootuñ fi duggati ñëwati ci seen njaboot yi abadan ba faw mu ne wa zuyyina dhalika fi qulubihim lool nag njort lu ñaaw loolu nag nga xam ne moom lañ amoon njort ko ci li mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam kene lii de mooy ak deewam moom ñi ko gëm mu ne nag wa zuyyina la wa yu zuyyina dhalika fi qulubikum njort lu ñaaw loolu nag ñu daal di koy taaral ci seen xol yi yéen ñii wa zanantum ngeen am nag njortu goo xamante ne nii zan ngeen njortu zan na saw i njortu gu ñaaw wa kuntum te ngeen nekk xawman nit ñoo xam ne buuran ñu ñu alku ngeen mu ne nag gis ngeen mooy mbir yi lool la mooy njort lu ñaaw boo ko amee da ngay dema dema dema dema dema dem ba mbir yi day mujj nekk loo xam ne lu rafet lay doon manoo jàpp ni lii nii am njortu kese la deme njortu baaxul la waaye nga dem ay shaytaane wooy comme la suñu boroom wax ca aaya yooye la wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum shaytaane daal di leen rafetalal taaralal leen seen jëf yu ñaaw yi ñuy jëf da ngay gis nit koo xamante ne nii day dogoo ak ay mbokkam ba pare sa seytaane di ko rafetal jëf jooju mu def yow naka couper ak say mbokk yow li nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi noon sil man qata'ak mooy jokkal ku la do yow jaxoo loolu nga ñëw dogoog say mbokk ci loo xam ne kat sa fut la yow mais seytaane la naan yaa am raison waaw nii la di la ko rafetal ba nga jàpp ne lu rafet la nag bëgg ci nag tëral ci nekk ci sax ci ci dog gi nga dogoog nit ñen te yow shay loolu nag ñu mel noonu ñoom la shaytaane rafetalal seeni mbir dangay gis nit koo xam ne day nekk ci loo xam ne njaay mu xaraam la mu xam ne lii riba la am na riba baaxul waaye shaytaane di ko rafetal naan ko noo lii nii nag du riba xam nga nag gis nga mooy man da ñàkk walla sax riba la waaye façon riba bii dara newu ci ndax kat ak daruraat nag tubihul mazuraat li nga xamante ne kat mooy nécessité yi kat day deganal li nga xamante ne nii ñoom lañu ñu tere woon te lii nii lu baax la génneel ko benn qaayda foofu di ko tegal di leen naay salal mbir yi nga gis gaa yoo xam ne ñoom ay sabarkat lañ ñu dem ba mbir yi mel ni lu rafet yooyu yépp mbir yi dema dem ba daanaka boo taxawatee naan lii xaraam na sax yow dafa mel ni yow da nga naan nit ñi dañ naan mii kii xanaa dafa am problème ta lool nag li ko waral mooy wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum iblis mu bon mi moo leen taaralal jëf jooju ba maanaam ci ñoo jàpp ne jëf jii baaxul lool moo tax ay homosexualité yooyu yëpp gaa yi nga xam ne ñoo ci ne mooy ne yow bul yow il faut nga comprendre lool boo gisee ni ñu koy défendre ak yooyu ak idée caaxaan yi ay intérêt fii ak yooyu gaa yi sonn ci di ko di ko défendre mu jaral leen lu ne ba pare ñu jàpp ne mooy système yi gën ci système yu fi masa ne mooy ne loolu mooy lan moo ko waral wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum suñu saytaane ci boppam moo leen taaralal jëf ji jëf ba ñu dem ne lii amul lu ko gën a taaru moo tax mbir yi loolu la nit nag boo àggee foofu mooy yow sa fitras iblis daal dina koy altérer complètement yal nañu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala jàppale moo tax mu ne nag gis nga nag gaa yi ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu génn ànd ak moom di joxe lay naan shaghalatna amwaaluna wa ahluna li ñu préoccupé kat mooy suñu alal yi ak suñu waa kër yi ak suñu njaboot yi ana nu ñuy def bu ñu demee seen gannaaw lan lañuy def mu ne nag suñu gis nga seytaane moo leen joxoon njortu gu bon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak way ngëm yi bu ñu demee Quraysh duñu ñibbi ñu ne nag wa zuyyina lahum ñu daal di leen nag taaralal zaalika njortu gu bon googu fii quluubikum ci seen xol yi kan moo leen ko taaralal mooy Iblis. wa zanantum ngeen njortu zanna saw i njortu gu wa kuntum ngeen nekk na te dañu ngeen di nekk xawman nit ñoo xam ne booraa ñu alku ngeen suñu boroom ne wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kaafiriina sa'ira mu ne wa man lam yu'min képp koo xamante ne nii nag gëmoo billaahi ci buur yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa innaa ñun borom bi kat atadnaa daal di nañuy prépareel waajal lil kaafiriina ñel way yéeféri way way weddi saira li nga xamante ne mooy safaraaw sair walillaahi te ñeel na buur yàlla mulku samaawaati wal ard yaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wa kaana allahu gafuuran rahiima mu ne walillah ñeel na boroom bi subhaanahu wa taala mulku samaawaati nguur asamaan yi wal ardi ak suuf si yaghfiru mooy jéggal li man yashaa'u ko neex wa yu'adhibu mooy mbugal man yashaa'u ko soob wa kaana te nekkoon na te du dañ di nekk allah te du dañ di nekk allahu buur yàlla gafuuran aji yërëmaakoon rahiman gafuuran aji jéggalaakoon rahiman aji yërëmaakoon xam naa nag inchaa dañuy yem kon fii ci saar ci saar bii ci suuratul fath dañuy yem kon ci aaya boobu muy aaya 14 ci jataay bii di ñëw inchaa allahu taala ñu daal di àggale di aaya aaya 14 bii di ñëw nag ñu àggale li nga xamante ne ni mooy aaya bi ci tegu te mooy aaya bi naan sa yaquulu almuxallafuuna ida ntalaqtum ila maganima li taaxuduha daruna nattabi'kum yuriduuna an yubaddiluu kalaam allah qul lan tattabi'uuna kadhalikum qaala allahu min qabl fa sayaquluuna bal tahsuduunana bal kaanu laa yafqahuuna illaa qaliila inshaa allahu taala ci jataay bii di ñëw